ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu ziwaaji walla axkaamu eh, annikaax ñu ngi woon ba léegi ci àttey mariage ginnaaw bi ñu gisee ponk yi gi charte yi yi nga xam ne ñooy tax ñu wér gisoon nañ ci jataay bi weesu ak jataay ko jiitu woon yi nga xam ne mooy charte yi nga xam ne eh, ñaar ñiy sëy ñoo koy tegante seen diggante loolu gisoon nañu li nga xam ne mooy teqantalu boroom xam-xam yi ci wax yooyu ak li nga xam ne moo ci gën a dëgër ah, tey nag insha allah ñu daldi ginnaaw bi ñu xamee kon lan mooy mariage ci l'islam xam lan mooy tax ñu ne lii mariage la ci l'islam léegi nag tey insha allah comme niñ ko diggoon ñu war a gis façon mariage yi nga xam ne nag baaxul xanaa bu ko defee ñu bañ a tàbbi ci ndëgg sërëx foog na lii nii mooy yi ñu wax ndekete yoo soree na ko kon nag tey kon ñu ngi war a gis insha allah façon mariage yi nga xam ne baaxul moom la euh, boroom al bidaaya bidaayatul mujtahid wa nihaayatil muqtasidi di bidaayatul mujtahid wa nihaayatul muqtasid bu imaam ibn rushd di abul walid muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn rushd al andalusi di sët sët bi alxafid raxmatullaahi alayhi moom lay wax mu ne wal ankixatu allati warada nahyu fiihaa musarrahan arbaa mu ne façon mariage yi nga xam ne tere bi dafa ñëw mooy sharia da ko tere da ci rot na ci tere gi dafay rot mu leer nañ nga xam ne lii moom mooy tere gi dafa leer arbaa mu ne ñeenti façon mariage la yoo xam ne yooyu suñu boroom sharia bi yonent bi alayhi salaatu wasallam dañ koo tere léegi yooyu ñooy ñan hmm. mu ne nikaaxu shigaar mu ne bi ciy njëkk mooy nikaaxu shigaar ah nikaaxu yooyu dinañu ko wax ak nikaaxul muxallil moom dana nikaaxu shigaar wa nikaaxul mut'ati di mariage temporel wal xitbatu ala xitbati axiihi mooy mariage boo xam ne waa ji dafa dëbb linjaa mbokkam nan la ko dubb linjaa mooy dafa bàyyi ba waa ji dem ci soxna benn femme daal di koy labat ba nga xam ne garanti am na fa daal wan nañ ko luy wane ne nangu nañu am benn waay bu jaar ci suuf daal di koy suufu ñu may ko ndaw si mu ne façon mariage boobu nag wani kaaxul muhallil ak mariage boo xam ne mooy baaru yëgoo koo xam ne dafa fase soxnaam ñetti yoon euh, mu leer na ko ay balam jeex na il faut am ku ko takk laata mu koy mën a takkaan mu waxtaan ak benn waayam kooku takk ko ngir après bu ko takkee rek bañ may ko ko ci ngoon gi rek buñ ko koy may deux après wala daal balaa muy bu dee dafa tukki laata muy agsi daal di fase ndaw si bu ko defee xaritam bi daal di koy mën a jëlaat yooyu mooy façon ñeenti euh, mariage yi nga xam ne yu xaram la ci lislaam léegi nag ñu ñëw par benn benn loolu la imaam Ibn Rushd rahmatullah alayhi daal di wax léegi nag ñu ñëw bu njëkk bi nikaaxu shiraar nikaaxu shiraar mu ne fa innahum ittafaquu ala anna sifata huwa an yunkixa rajulu waliyatahu rajulan aaxar ala an yunkixahu al aaxar waliyatahu wala sadaaqa baynahuma illaa budu eh, mu ne moom imaam ibn Rushd ba léegi ci bidaayatul mujtahid mu ne boroom xam-xam yi d'accord nañ ne lii nii lii nii ñuy bëgg a wax loolu mooy nikaaxu shiraar lii lay tekki ku xamul shiraar déglu définition baa ngi mariage bu mel nii boo ko gisee rek xamal ne àtte yii nii moo ci am mooy baaxu léegi kon ñu ne ko yaa imaam euh, kon euh, li nga wax mooy lan lan lañ dëppoo noonu mu ne dëppoo nañ ñoom boroom xam-xam yi këne sifatahu mooy façon wam mariage bi ñii lañ koy xame ah, huwa an yunkiha ar-rajulu waliyata mooy ne benn waa ji waa ji benn waay moo xam benn paala benn en tout cas daal mooy tuteuru ndaw si moo xam nag baayam la moo xam moom moo ko adopté moo ko jëloon boog bi nga xam ne amul kenn ku ko yor moo ko yor daal di toppatoo euh, mari kii euh, éducation wam yar ko ba nekkee xale moom ay waajuram dañu génn àdduna bu yàgg moom mooy mbokk mi ko yor léegi nag moom mu daal di maye ndaw soosu may ko beneen waay mais ci kaw waa ji mu koy may kooku it daal di koy may doomam mooy ñu échange voilà wala mu may ko doomam wala rek keneen koo xam ne comme ndaw si mu mooy koo xam ne moom mën na koo maye léegi mooy dañuy échange yow comme ñu ne euh, monsieur A dafa am ndaw soo xam ne moom moo ko mën a maye monsieur B it am ndaw soo xam ne moo ko mën a maye léegi nag comme que monsieur A ak monsieur B ay xarit lañu monsieur A ne monsieur B waaye ah, yow xale bii de xale wu jigéen bii de nekk sa kër de ah bu ma ko mënoon a am soxna de dina baax moom it mun a ko waaye yow kay xanaa da nga doon liir samam xel xanaa dangaa dangaa dangaa fi sama gént nga gént man loolu laa xalaat ci yawit sa ndaw xale bu jigéen bi bi ngay yar bi nga yor sa kër léegi nag ñu ne kon ah kon de moom euh, euh, lan bu dajeeg gestu la xesenu xaw ma oqatu bu dese bu dajeeg gestu la léegi kon yow monsieur A ne monsieur B léegi yow danga ma koy may danga may may sa doom jooju wala kooku nga xam ne yaa koy may man ma jox li kii léegi nag can bu am léegi lan mooy can li mooy lu fekk maye nañ leen rek loolu mooy échange bi rek la amul dara luy am léegi loolu Ah, mooy mooy nikaaxu shiraar ah. léegi lii moom moom lañ dëppoo ne can gi wala sadaaqa baynahuma illa bud'a hadihi bi bud'il uxra am na nag këne du am can seen diggante mooy dañuy màbbal can bi après rien que mooy may nga ko ko pour échanger ñaan rek loolu doy na am na nag ñeen nañu ne ci boroom xam-xam yi ñu ne euh, moo xam sax can am na ceeb mu ñàkk ci c'est du pareil au même mooy échange bi bu amee rek échange bi may ma sa doom yow dinaa yow ci kaw yow nga may ma sa doom ma may la sama doom moo xam après joxe nañ canam joxewuñ noo yem am nañu wax loolu léegi imaam Ibn Rushd mu ne rahmatullah alayhi wattafaqu ala annahu nikaaxun geyru jaiz li subuuti nahyi anhu mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nag dañu cee wuute ah, ah, non dëppoo nañu ma naan dañ cee wuute wattafaqu dëppoo nañu ala annahu nikaaxun geyru jaiz kene mariage bu mel nii manu la ne l'islam du ko permettre li thubuti nahyi anhu ndax li nga xamante ne nii yonent bi dafa sax que moom da tere te loolu mooy seydina jaabir mu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibnu al al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi aleyhi ah, ñoom dañu moom seydina jaabir ibnu abdillah radiyallaahu anhumaa wa ardaahuma mu ne ah, naha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama an shigaar mu ne yonent bi de sallallahu alayhi tere na façon mariage bii ñu wax mooy boo xam ne échange la échange yow dañ koy may jigéen bi ngay may ci kaw mu may jigéen bi muy maye moo xam nag dóor ngeen ci sadaq ak mu bañ cee nekk loolu wute la mais bi ñu dëppoo mooy ne ñu daal di waddal ne après kii bi du am manum tudd euh, Euh, mooy can du ci am waaye ba léegi jële nañ ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam muslim ak imaam an-Nasaa'i ak ibn Maaja ñoo ko solo raxmatullah aleyhim ci luy wane ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa tere te lislaam nanguwul mariage yu mel nii xadiisu seydna abu hurayra radiyallahu anhu wa ardaa mu ne nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an shigaar ah, mu ne nahaa tere na rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam an shigaar ci façon mariage bu mel nii qaala mu ne wa shigaaru an yaquula ar-rajulu lir-rajuli zawwijnii ibnatak wa uzawwijuka ibnatii aw zawwijnii uxtak wa uzawwijuka uxti mu ne nag li nga xam ne noonu lañuy ñuy xame lan mooy shiraar mooy waaji ne beneen waay ne ko takk may ma sa doom ju jigéen ji man ma may la sama doom ju jigéen ji wala may ma sa sœur bu jigéen bi sa sœur bi man ma may la sama sœur bi euh, boo loolu nag mooy définition bi nag boroom xam-xam yi dañ ci wute mais kan moo est-ce que hadith bi xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasallam ci boppam moo définir affaire bi wala kenn ci ruwaat yi moo ko définir ana kan kan moom moo définir mbir mi ndax imaam euh, Maalik rahmatullah alayhi da koo soloo tamit jële ko ci Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma euh, muy wax ba indiwaale définition bi imaam Shaafi'i ne ne la adri tafsir an nabi sallallahu alayhi wa sallam aw an ibn Umar aw an Naafi aw an Maalik imaam Ash-Shaafi'i ci loo xam ne imaam al-Bayhaqi moo ko soloo daal di koy nettali ci moom ci al-Ma'rifa téereem boobu moom imaam al-Bayhaqi mu ne imaam Ash-Shaafi'i dane man laa adri at-tafsir man xawma ki ci définir euh, shirar ci ci xadiis bii ne lii lay tekki man xaw ma man imaam Shafi'i est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax ne lii lay teg wala Abdullah ibn Umar mi ko dégge ci moom mi jële xadiis bi na naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an shirar après moom moo ko tekki wala déet wala Naafi' di sëri di di taalibeem di Naafi' sama sëriñ man imaam Shafi'i di imaam Maalik moo ko firi wala déet waaye bu dee imaam alxatib euh, al-Baghdadi rahmatullah alayhi dane moom innahu laysa min kalaami nabi sallallahu alayhi wa sallam wa innama huwa qawlu Maalik wasala bil matni al-marfuu' mu ne waqad bayyana dhalika ibn Mahdi wal Qa'nabi kanta euh, euh, imaam alxatib al-Baghdadi moom dane te boo demee ci Fathul Baari yi nga fa fekk wax ji bu imaam al-Hafiz ibn Hajar moom da euh, man nag da ne bon shiraar bi ci biir xadiis bi loolu jógawul ci yonent bi alayhi salaatu wa uh-huh. mu ne loolu waxu imaam Maalik la imaam Maalik moo ko définir après bi ko définir yi mooy dafa jàngal xadiis bi doxaale définition bi ku ko jàng nag kenn nga foog ne ci xadiis bi na topp mais ndeke uh-huh. euh, mooy ne dafa takkaloog Euh, li nga xam ne contenu xadiis bi ñu jëlee ci yonent mi alayhi mu ne te loolu imaam Abdurrahman imaam Maalik moom daal dinay leeral loolu que ne imaam moo ko firi wal Qanabi ak euh, euh, imaam al Qanabi Abdullah ibn Qanab imaam Maalik rahmatullah alayhima loolu la ñuy woowee ci xam-xamu xadiis naka mudraj mudraj mudraj mooy loo xam ne xadiis bi dañuy wax xadiis bi ba pare am luñ ci dolli ku ko gis nag da foog ne ci xadiis bi la bokk ndeke kenn ci ruwaat yi moo ko ci def loolu nag lu bari dañ koy euh, ñiy soloo dañ koy def ngir leeral ngir leeral xadiis bi walla ñu am benn moo buñ ciy leeral loolu nag léeg-léeg ñu fekk ci début xadiis bi léeg-léeg ci biir léeg-léeg nga fekk ci fin bi voilà kon loolu daal mooy shiraar léegi euh, kon xadiis yii ne ak yeneen ak yeneen moo tax jumhurul ulama comme li imaam al-Hafiz ibn Abd al al-Andalusi rahmatullah alayhi mu ne ijma'ul ulama anna nikah ash-shighar la yajuz mu ne jumhurul ijum aj ijma mooy aj mooy boroom xam-xam yi dëppoo nañu mooy am na ijma consensus communautaire que façon mariage bu mel nii échange bi loolu manu la nekk daganul waaye nag walakin ixtalafu fi sihhati léegi comme que daganul mais léegi est-ce que loolu benn affaire la waa léegi mooy manu ne buñ ne laa yajuuzu mooy man la ne lii l'islam d'accord léegi mais bee bu amee nag bu ko kenn waay defee nag malgré tout moom benn waaye ñaari ni def ko ñu échanger mu ne fal jumhuru ala al butlan jumhurul ulama dañu ne non loolu moom mooy ne c'est nul et non avenu mooy moom dafa def lu yonent ma saar tere fii tere googu nag day tax affaire bi yàqu ndax tere ci bon loolu parce que masala usul yi la bu gudd mooy halin nahyu yaqtadi fasaadul man manhiyi anhu am la est-ce que bu ñu te bu sharia teree mbir est-ce que loolu noonu mu tere waa ñu ñëw nag def ko est day wane ne loolu c'est nul et non avenu wala mooy tere la boo xam ne rek tere bon euh, dafa nekk loo xam ne nahyu irshad la mooy dañ koy tere boo xam ne c'est pour euh, pour daal wax la ne lii moo gën wala boog lii dañ koo sib wala yu mel noonu wala boog est-ce que day ne affaire bi boo ku ko defit doo ci amit fruit yi ci waroon jóge comme bu ñu teree loolu mooy même exemple bu ñu teree comme yonent ba wa ida qudiyat don yaa ayyuha amanu ida nuudiya lis-salati min yawmi al-jumu'a fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay' ñu ne yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm yàlla te dëggal bu ñu wootee àjjuma mooy bu ngeen déggee nodd bi bàyyi leen seen njaay ilaa te ngeen gaaw dem ak zikri ngeen fekke ji xutba bi wazarul bay'a ngeen bàyyi njaay mi yaxantu bi léegi la question mooy waa léegi est-ce que la question mooy waa léegi léegi ku jaay nag koo xam ne moom nodd nañ mu dégg ko mais mu continuer jaay te imaam baa ngay xutba nit ñaa ngay julli sax moom muy jaay àjjuma julli àjjuma bi mais kooku noonu est-ce que moom li mu jaay noonu est-ce que dagan na mooy moom dagan na mais le fait que mu jaay est bu ci amee bénéfice bénéfice moom bu ko lekkee dafa xaraam wala déet wala yeneen ci maale sarsam dafa tere ku naan ci aniyatu dhahabi wal fidda koo xam ne day naan ci euh, ndabu oor ak xaalis te yooyu utiliser bi am na boo xam ne dafa tere ku ko voilà léegi yow euh, waa ju jël ndox nag def ko ci di jàpp jël satalaat or di jàpp mais est-ce que kooku comme que moom li muy utiliser dañ koo tere mu utiliser ko mais nag def na ci ndox daal di jàpp est-ce que njàppam baax na wala baaxul comme que dañ koo tere loolu nag mooy façon yooyu ay façon ay kii mooy tasawurul masala lañ koy woowe ndax mbir boo ko xamul mënoo cee wax mooy nga xam cas yi muy yi muy yi jox la exemple ne mooy comme lii ak lii après nga door a xam ne ah ndeke comme li ñuy wax lii la nga bañ a jaawale les pédales loolu mooy tasawurul tasawurul masala nga xam masala mi sa tourne autour de quoi il de quoi s'agit-il d'abord léegi loolu mooy masalatu halin nahyu halin nahyu yaqtadi yaqtadi fasada Euh, almanhiyi anhu am laa est bu ñu teree mbir le fait ñu tere ko day tax léegi yow gis nga boo ko utiliser comme ndoxum jàpp bi ku ko def ci ci sagalaat or jàpp jàppam du baax wala boog mooy ne def na loo xam ne tere nañ ko waaye jàpp mi quand même baax na mooy am na bàkkaar ci le fekk mu jàppe lool mais nag mënuñ ne jàpp li baaxul lool mooy wala mooy la même chose que waa ji jaay ci heure boobu heure euh, euh, ñu nodd ba pare àjjuma ak yooyu léegi moom mu jaay ñu ne def na lu xaraam waaye nag alal ji mu amee ci loolu mooy dagan na wala boog dañ naan alal ji dafa xaraam le fait que kon dañ koo tere loolu noonu mooy li nga xamante ne ni loolu mooy li nga xamante ne ni aleykum salaam loolu mooy li nga xamante ne ni mooy nag nikaaxu shiraar nag mooy ci façon boobu la mooy naha dafa bokk ci yi nga xamante ne ni yonent bi alayhi salaatu salaam da tere loolu c'est sûr léegi nag waa jumhur nag euh, ñoom dañ ne cere bi yaqtadil fasaad mooy ne day non seulement waa ji ko def day am bàkkaar mais sëyum boobu bu ci bu ci newee mooy day njaaloo voilà loolu lañ ci jub al-Hafiz Abdul Barr al-Andalusi an-Namari rahmatullah alayhi mu ne fal jumhuru ala al-butlan jumhurul ulama waa majorité boroom xam-xam yi dañ ne ku képp ko def mariage bi mooy sax mariage boobu est nul neen la voilà léegi euh, loolu mooy jumhur ci maalikiyé yi xanafiya euh, yi non non maalikiyé yi shafi'iyé ak xanaabila yi kanta euh, kanta Euh, loolu mooy seen seen majorité loolu mooy am am mais dinaa la wax beneen avis euh, am na sax beneen riwaaye bu bu xawoo boo xam ne buñ jëlee ci imam Malik que ne loolu mooy balaa léegi ku ku def mariage boobu échange boobu bala ñuy consommer mariage yi lañ koy tas mais bu xasee am mooy ne def nañ lu xaraam waaye kon du ko sëy bi duñ ko tas mooy ne baax waaye loolu noonu du loolu mooy mazhab bi li nga xam ne jumhurul ulama min al maalikiyya shafi'iyya yeeg xanaabila yi dañu ne loolu dafa xaram non seulement mooy ne xaraam bi day yàq mbir mi le fait ku ko def mooy yow ci njaaloo nga dëkk boo mooy sa loolu noonu sa mariage boobu noonu baaxul léegi loolu mooy wax bu jëkk bi te loolu moo gën a dëgër ndax xadiis yiñ la wax Ah, dinañ la ci yokkal léegi nañ ñëw ci beneen avis bi mooy xanafiya yi rahmatullah alayhi kanta imaam Abu Xanifa ñoom seen ngir dañ ne affaire bi wér na euh, léegi nag pour mu wér ci ñoom dañ ne bu dee mooy cadre bi nga xam ne échange bi dañ ne dañuy def échange bi ni kaaxu shigar boobu ba pare daal di dindi li nga xam ne mooy dox du fa am ñoom dañ ne pour mu wér nag mooy dañ koy réparer rek dañ koy réparer ni ñu koy réparer dañ naan hey yéen ñaar nag ku ci nekk na jox dot na jox ku nekk na jox ndaw si dotam kiy jox ndaw see dotam kee jox ndaw see dotam bu ñu ko defee rek waaye ban dot lañ leen di jox ñun léegi dot yi xam nañ ko mis ñu ne boobu par force mahrul misli la ñuy joxe mooy li nga xam ne mooy can bi nga xam ne en général Euh, jigéen ñu mel ni ñoo wala ay ku mel ni ñooñu seeni sœur seeni cousine seen koñ yooyoo seen gox kuy takk ku mel noonu loolu la ñuy joxe par force loolu la gaa yi joxe léegi nag man nañ ko manuñu ko wala boobu d'accord wala boobu nii boobu non pas man nañ d'accorduñ ci kenn ki neena noonu loolu dafa bari mais man na ko par force loolu lay joxe pour affaire bu euh, loolu euh, mooy mazhaba mazhabu xanafiya yi mooy seen ngir que ne il suffit kon da gis ne imaginer bu dee beneen façon bi ñu la wax ne ñeneen ci boroom xam-xam yi ne shira du rek dañ naan dañuy échanger sant dot am mais même dot am naam amul kon bu dee ne ci euh, mazhabu xanafiya euh, yi ñoom dañ naan bu dee dot am na loolu baax na mooy ne baax na bu ci amul nag dañ naan leen ngeen joxe mahrul misli par force te wax jooju riwaayel tamit buñ jëlee ci imaam Ahmad am na tamit ñu ko wax benn mbooloo ci li nga xam ne mooy euh, Shafi'i yi rahmatullah waaye li waa jumhur wax mooy jumhurul maalikiya ash-Shafi'iyya ak Hanabila lay looloo gën a dëgër mooy ne képp koo xam ne mariage yu siraar nga def échange yow nga maye sa doom koo xam ne sa doom ju jigéen koo xam ne mu may la doomam jigéen wala sëram wala yooyu wala ki nga xam ne moo koy maye yow mu may la moo xam joxe ngeen dotam joxewu ngeen dot loolu dafa xaraam li anna nahya huna yaqtadi al fasad al manhi an day ta affaire bi yàqu ndax lan xadiis yiñ la wax sànq naha rasulullah an shighar na ko noonu ak bu imaam jaabir beeg seyna abu hurayra ta imaam abu daawud rahmatullah alayhi dafa solo pour wane ne waxu waa jumhur moo gën a dëgër ci seen adilla ginnaaw yii nga xamante ne ay àtte la ay tere la yoo xam ne yonent ma lay sarsam da koo tere ta am nahyu yaqtadil fasaad lool mooy li gën dëgër lool règle yu an nahyu yaqtadil fasaad mooy foo gise sharia tere illa ida sarafahu saarif an at-tahrimi ila ila ba ni nga xamante ne day am leneen loo xam ne mooy ñëw wane ne a ah, taykat tere gii mooy tere ndax dafa bokk ci ñuy wane lii dafa xaraam mooy naha kalimatu nahya al alfaazul nahi alfaazul euh, tahrim dafa am comme hurrima aleykum naha wala wala wala yu mel noonu yooyu dafa bokk ci expression yi nga xam ne bu ko charia utiliser day won ne loolu dafa xaraam ba kera am luy ñëw wane ne loolu noonu tekkiwul xaraam te fii amul dara lu ko dindi imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi dafa soloo ci euh, al-A'raj rahmatullah alayhi mu ne al-Abbaas ibn Abdullah ibn Abbaas muy euh, surtout al-Abbaas ibn Abdul Muttalib dafa rahmat radiyallahu anhum dafa takk dafa may beneen waay bu ñu beneen dafa may Abdurrahmaan ibn al-Hakam da koo may doo séeram doom doomam doomam di jigéen al abbas ibn abdillah ibn abbas mooy surtout doomu abdillah ibn abbas la dafa radiyallahu anhu dafa mayee doomam abdurrahman ibn al hakam may ko doomam léegi nag kooku mu ko may di abdurrahman ibn al hakam daal di jël doomam moom may ko al abbas ibn abdul mooy même kii mooy da kii da koo may doom kii may ko doomam moom ku nekk maye sa doom keneen ki Ah. après ñu dal di def wa kaanaa mun a jaxalaa ñu daal ñu def benn après euh, muy am can seen diggante ñu def ko can bi ko Seydina Muawiya fekk euh, moom moo ne woon xalifa temps di Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu mu ne fa kataba ilaa Marwan ñoom Médina lañ dëkkoon nii nii temps yooyu Marwan ibn Hakam moo ne woon gouverneur Médina moo ko neewaloon Médina ndax jamonoy Seydina Muawiya yi euh, ñoom euh, euh, capitalu xilaafa gi newatuloon Médina mu ngi nekkoon Sham di Dimashq Damas ah loolu gisoon nañ ci Seydina Ali ibn Abi ba mu jógee Médina daal di dem Kuufa ba nga xam ne foofu sax la génn àddina après Seydina Muawiya radiyallahu anhu moom mu ngi ne woon Sham la ne woon te moo ne woon xalifa bi Dimashq di Damas léegi nag bi mu yëgee loolu këne al Abbaas ibn Abdullah ibn Abbaas dafa may doomam Abdurrahman ibn al-Hakam kooku it jël doomam daal di koy may ñu échanger teg seen can <laughs> euh, kii ne loolu lañ def mooy loolu moom ñu def échange bi lañ def can Seydina Muawiya daal di bind gouverneur am bi ko toogal foofu di Marwan ibn Hakam ya'muruhu bit tafriqi baynahuma ne ko sëy boobu ma dégg tas ko bi ma dégg diggante al Abbas ibn Abdul Muttalib al ibn Abdillah ibn Abdul ibn uh, Abbas Abdul Muttalib ak Abdurrahman ibn al Hakam ñooñ ñooñ laa wax jëlal sëy boobu tas ko ci biir lettre bi mu ko bind ne ko hada shigaaru alladhi naha anhu rasulullah sallallahu alayhi li tax man Muawiya ma ne nga tas ko moo ndax lii mooy suyu échange biñ naan shigaar bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kon tasal sëy bi loolu bu dul woon ne tere yi day wone ne dafa xaram kon dina kën sëy bi wérul kon du ko wax mu tas ba pare nekk ko yow xalifa nga xam ne li ngay def ni mu baree yi problème jullit ñëpp nekk sa bopp nga yëgub mariage bu doon ne yow loolu jàpp booy ne euh, baax na après mais naa leen wax rek ñu joxe dot dina jar Damas ba meli na nga bind fa yónni te lool du ay postier ah. ak i mail yooyu day am ku fa jóge ñëw ba fii indi ko yooyu yépp nga sonn ci bind ne nañ tas sëy boobu loolu day wane ne loolu dafa xaram te yooyu euh, mooy ne dafa bokk ci yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasallam tere te yooyu ay charte la yoo xam ne may ma sa sa doom ci kaw ma may la sama doom loolu dafa bokk ci kullu shartin laysa fi kitaabillah fa huwa baatil man ishtarata shartan ñoom mooy charte boobu ñu teg naan may ma sa ci kaw ma may ma sama doom loolu charte boobu fan la nekk ci téereb yàlla bi fan la nekk ci li yonent bi alayhi salaatu wasallam jàng jàngal mais da koo tere sax loolu day wane ne kon dafa xaraam te loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër fopp te sëy yooyu mooy dafa xaraam loolu kon mooy première façon bi léegi euh, façon bi nga xamante ne nii euh, mooy façon sëy yu baaxul yi ginnaaw nikaaxu nikaaxu shiraar di échange boobu muy nikaaxul muhallil nikaaxul muhallil ah, imaam ibn rushd raxmatullah alayhi mu ne wa amma nikaaxul muhallil ani alladi yaqsudu bi nikaaxihi taxliil almutlaqa almutallaqa salaasan mu ne loolu xam nga lan lañ ci jublu lan lay tekki mooy waa ji day fekk jigéen goo xam ne dañ koo fase ñetti yoon ki ko xaritam wala waa ji ko takkoon daal di koy aborder ne ko ah diw man de dama am problème bu rëy boo xamante ne ni yow rekk laa ci yaakaar nga daal di ma koy résoudre ndax gis naa yooyu nag buñ la koy wax façon yi lañ la koy waxe bu dee ne yow bon danga fiy nekk naan nan laay def bàyyi ñépp ñëw ci man yow yooyu di jéema ne waaye manuma woon a wax déet yooyu dina la dugal waa ji dina la tàbbal ci géejug xaraam ndax lan ñoom nag noonu lañuy ñuy ndax bu ñëwee wax la ko yenn ci da ngay daj eh, yow rekk laa yaakaar ci sama problème bi nga xam ne moom laa am ndax gis naa ne fii yépp yow daal laa fi wóolu te sikk nekkul ne gis nga am na ñu bari kër yu bari sama xarit yu bari yoo xam ne waxuma leen ko ndax confiance bi ma am ci yow awma ko ci ñoom ma ne ah waa loolu moom lan la woon bismillah mu ne gis nga sama soxna si madame B xam nga ko waaw xam naa ko kay sa ñaareel sa sa ñaareel bi rek wala sa aawa bi rek mu ne waaw kay wala waaw mooy sa soxna si ndax moom rek nga am waaw moom kay xam naa mooy jàll sa ginnaaw <laughs> mu ne waaw eh, mu ne daa am nag problème bu xaw suñu diggante mu ne lool lan la mu ne dama koo fase ñetti yoon te xam nga ne ah mooy ne xaram na ma ci loolu la loolu l'islam wax loolu la sharia bi wax léegi nag bi ma demee laaj oustaz diw moom nee na ma xaraam na ma waaye ci benn lenn rek la may daganaate mooy il faut am ku ko takk d'abord ba fase ko man ma doo koo maata bi mu ma waxee lool nag toog naa xalaat xalaat sama xel dem na ci ñu bari waaye ñoo ñëm ma mujj dindi leen ne daal naa ñëw ci yow ndax yow daal laa gën wóolu mu ne ko waa loo bëggoon mu ne ko man daal li ma bëggoon lenn laa lay ñaan te boo ma ko defalee eh, sa dépense su kër de maa koy yorati fekk maa ngi dund fekk buur yàlla ak may jox xéewal yi ma xame maa koy yor waaw sama magasin yu bari yi yépp pare naa sax ngir sede ci benn ak yow wala sama kër yu bari yi ma titre foncier benn ci sa kër sa sa tur waaw xam nga offre yu alléchante yooyu moom yu alléchant yooyu bu fekkee waa ji ñàkk yàlla newu fa mën naa d'accord mu ne ko waaw mu ne ko ci kaw nag yow nga dem bu iddaam jeexee nga takki ko waaye nag boo ko takkee ba ñu may la ko rek après nga fase ko bu ko defee man man koo takkaat moo xam entre essayer benn tukki ba yow daal jour bañ koy maye buum la fi fekk nga xam ne bala ngaa ñëw rek après nga fase ko ci bala ngaa ñëw bu ko defee man ma man koo takkaat loolu noonu waa ji ne waaw dem takki ndaw si loolu mooy nikaaxul muhallil voilà foog naa nag leer na loolu noonu dafa bokk ci yi nga xam ne sëy yi nga xam ne dafa xaraam dafa xaraam loolu bokk na ci te non seulement dafa xawa xaram mais ci kabaa'iru dunuubi gis nga ci bàkkaar yu rëy rëy yi moom lañ naan ci wolof baara yógoo voilà moom dañuy baara yógoo loolu noonu bokk na ci kii yu mag yi léegi eh, loolu moom la li Hmm, écrasante majorité boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax ah ci maalikiye yi shaafiiye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim naka noonu moom la ibn al-Mubarak da Abdullah ibn al-Mubarak imaam as-Sawri imaam al-Lays imaam an-Naxa'i naka noon imaam al-Hasan al-Basri rahmatullah al-jamii ñoom ñépp loolu lañu wax loolu eh, yooyu yépp ñoom dafa xaraam loolu mooy abi bu njëkk bi beneen avis bi neewuñ ne gis nga nag Hanafiya yi waxuñ na ne affaire yi mooy nañ ne comme bi ñu waxoon sànq bi d'accord nañ ne baaxul mais dañ ne que amul woon bon ponki mariage ak li tax mariage bi baax yépp a ngi ci benn rek benn condition rek moo ñàkk can léegi dañ koy réparer ginnaaw bi mu baaxul dañ koy réparer jumhuur nag dañ ne kenn ko fi réparer mooy dafa baaxul lu baaxul la kenn ko réparer ñoom foofu mooy problème mais tekkiwul ne dañ ne léegi yéen nit ñi dee leen def nikaahu shiraar ah non non buñ ko déggee noonu ñoo dañ ne sëy bu mel noonu baaxul mais. mais ak du baaxul boo xam ne nañ ko sànni poubelle quoi on peut on peut le réparer allez on réparer léegi ni ñu koy réparer comme que gars yi dañ ne woon kaw da may jox sama sa doom may ma sa doom ma may la sama doom ci kaw dama lay may sama doom ci kaw ma may ma sa doom léegi après ñu daaneel kii bi euh, euh, lu mu tudd euh, can du am ñoom léegi benn affaire rek la li ñuy def mooy dañuy ñëw. après réparer ko ni ñu koy réparer comme que can amuloon ñu daal di ne nag léegi nag ku nekk na nga joxe can te can gi ngeen di joxe mooy mahrul misli loolu mais tekkiwul ne ñoom dañ ne acca baax na non naka noonu nikaaxul bi ñoom dañ ne euh, Hanafiya yi mooy dañoo jële ci imaam Abu Hanifa dañoo nettali jële ci moom këne lu mu tudd këne mariage bu mel noonu day wér mais charte biñ teg noonu mooy charte bi waa ji teg ne yow après boo ko takkee nga fase ko waa ji bu demee takki takk ba takk ba dë baax na mais charte bi ñu ko tegaloon naan ko après nga fase ko dara la ko dul doxal da koy annulé charte bi du baax Euh, lii nag lii dafa dafa ñëw ci mooy même man nettali boobu rek bu siiw boobu euh, waa ji ñëwoon gis imaam Abu Hanifa imaam Ibn Shubruma ak ñooñu euh, fële ci aj ji ak imaam as-Sawri bu ma juumal rahmatullah alayhim imaam Ibn Shubruma imaam Abu Hanifa ñetteel bi laa juum kanate la daal di doon ko doon leen laaj ku nekk mu gis ko fenn ci biir aj ji Makka laaj ko wala ci alentour yi en tout cas ci xaram bi laaj ko ci njaay boo xamante ne dafa am charte kii ne xaraam na keene baax na waaye charte bi lañuy ñuy annuler keene baax na mooy ci ñetti boroom xam-xam yu rëy noonu ku ci nekk diverger ak li keneen wax loolu rek la mooy Euh, euh, euh, façon yu mel noonu la mooy fii nii Hanafi yi rahmatullah alayhi dañu nettali jële ci imaam Abu Hanifa que ne sëy bu mel nii baax na léegi mais mooy sëy bi moom comme ponk yi mat na léegi nag benn affaire moo ci des duñ bàyyi noonu na non charte boobu waa ji tegoon moom la ñuy waddal waa ji dara dara la ko dul jëfe dara la ko dul jëfe voilà dara mooy ne waa après bu takkee faamul waajooj moom lu watul faamam sax ndax fase na léegi bu ko takkee mooy ne dara lu dul jëfe li wax dara la ko dul da ko dul fase ndax lan ndax ne moom moo ko ne woon xaay waa yi ne ko après dinaa titre foncier sa bu benn kër yéeg yooyu ci sa tura dara la ko dul def euh. léegi nag wax jii tamit jële nañ ko ci mazhab la benn ci waxu imam ci boo demee giiru imam Shafi mooy wax imam euh, Abu Hanifa bi boo demee ci ngiiru imam yi moom it daanaka moo fa gën a siiw sax wax jii këne charte bi lañuy waddal charte bi moo neen waaye mariage bi comme kër respecté na lépp mooy daal dinay daal dinay euh, euh, wér léegi nag lan moo gën a dëgër dañ naan waxu jumhuur moo gën dëgër moo gën dëgër fopp ndax lan seydna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu dane comme nim ñee ci imaam at-tirmidhi ak imaam an-nasa'i na ko noon imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi soloo na na ko noon imaam ibn maaja eh, waaye bu imaam ibn maaja bi wérul waa imaam at-Tirmidhi ak an-Nasa'i imaam Ahmad bi ak ñeneen yooyu boobu noonu xadiis yooyu wér nañ Seydina Abdullah ibn Mas'ud mu ne la'ana rasulullah al-muhilla waa ji nga xam ne moom mooy ñëw di mooy kii kii kiy def mariage yu mel noonu takki ancienne faamu euh, benn waay ngir mu daal di koy dagan kooku ak wal mu xallilalu ak ki nga xam ne moo ñëw sàkk ko ci moom bu koy defal kooku noonu ñoom ñaar ñépp ñaar ñoo ñépp euh, daal dinay xaram léegi nag façon bii nag tekkiwul ne il faut mbir mi yéenay waa ji la xam nga ku njëkk gi sax mën na koo bañ a même ku njëkk gi bu dee moom moo ñëw wax ko ko waa ji ne eh, man ak sama waa ji daal sama waa ji daal bëgg naa koo dimbali quoi léegi daal li ngay def man damay dem ki ndaw si après moo fase ko ngir man koo takkaat même bu dee ko giwu ko loolu dafa xaraam léegi nag ci kaw loolu nag léegi euh, rëbb mi ci kan lay def mooy ki nga xam ne moom moo ko def waajoo jooju bu boobaa almuhil ki ñu koy defal fii moom yoonam ne wax ndax yëgul niñ dem waaye nag bu dee ne moo dox comme exemple liñ joxe woon moom moo dox mbir mi yépp kooku la yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne laana moom la seydna abdullah ibn mas'ud ne radiyallahu anhu laana rasulullah al muhilla wal muhallila la yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne rëbb na ki nga xam ne moom mooy def mariage boobu ngir mu dagan te ko njëkkoon ko njëkkoon a takk fa am bi wala ki nga xam ne moom lañ koy defal mooy di ancien époux loolu moom dafa leer te seydna abdul euh, umar ibn al-khattab radiyallahu anhu euh, imaam Abdurrazzaq as-Samaani rahmatullah alayhi dafa solo ci sanad bu wér ak Sa'id ibn Mansuur rahmatullah alayhima Seydina Umar radiyallahu anhu anhu ne laa uutaa bi muhalli bi muhallilin wa muhallala illaa rajamtuhuma Seydina Umar ibn al-Khattab gis nga kenn duñu ma indil fii nii kuñ ma fi indil koo xam ne dafa def mariage mel ni koo xam ne dafa takk ndaw si ngir daal di waa ji mu daal di dagan ko ku njëkkoon a takk ñu andil ma kooku def lool ak ndaw si nga xam ne moom la takk lu dul man Seydina Omar dinaa leen sànni ay xeer dinaa leen def rajm kon loolu lépp day war ne loolu mooy li gën a dëgër mooy ne dafa xaram façon mariage bi bu ko def mooy dañ koy tas de toute façon def nga bàkkaar te mariage bi est nul et non li nga xam ne nag moom lañ ciy bàyyi xel mooy li nga xamante ne nii yéene ci nga xam ne mooy ki koy euh, euh, euh, takk si voilà loolu rek la mais yéene ndaw si loolu yi duñ ko ci bàyyi xel ah. ndax waaye moom de toute façon moom moo yor mbir yi ndax ak talaaqu liman axada bisaaq ki nga xam ne moo mën a fase mooy ki nga xam ne moo takki woon te moom lañ moom la moom mooy yëkkër ji comme que nag moom fekk yéenewul loolu mooy ñi comme que ñeneen ñee ko yéene yooyu seen yoon newu ci voilà moom kon loolu mooy li nga xam ne mooy nikaaxul muhallil boobu it dafa xaraam léegi léegi nag mu am beneen imaam ibnu rushd ba léegi rahmatullah alayhi ci ñeent yooyu mu ñu waxoon mu ne euh, nikaaxu wa nikaaxu wal xutba wal xitba wal xitbatu ala xitbati axi mu ne bokk na ci ñeenti mariage yi nga xam ne moom dafa ñëw leer tere ñëw ci sharia mu leer ne dañ koo tere mu ne bokk na ci al xitbatu ala xitbati axi mooy nit koo xam ne dafa ñëw fekk benn waay daldi labat benn jigéen bañ ba en tout cas ñu gis ne bon en tout si ñuy wane ne ñoom d'accord nañu waa këru ndaw si waa ji jaar ci ginnaaw daal di koy dribbler daal di dem moom euh, euh, suufu ko ñu daal di koy may ndaw sa waaja ñàkk léegi loolu noonu dafa bokk ci façon mariage yi nga xam ne mooy mariage waajooju dafa bokk ci façon mariage yi nga xam ne dañoo xaraam ndax lan euh, bala ñoo ñëw ci dalil yi loolu boroom xam-xam yi ñoo dëppoo ijmaa la consensus communautaire la façon mariage boobu ku ko def dafa xaram voilà mais ci ban condition mooy waa ji ñu ñëw ba jox ko accord ne ko dinañ ko may ndaw si euh, waa ji labat si ki jëkkooru ñëw ne ko baax na yow kay léegi euh, demal waxtaan ak sawaa kër rek say waajur mooy façon yooyu xam nga waa sax pour waa yi takk moom soxlawul waxtaan ak waajuram mais pour loolu gën a rafet la mais ne ko demal rek wax ak say kilifa boo ñëwee après ñun la may xam nga loolu leer na benn jóge fee xaw ma moodu moodu la wala yooyu sawaay rek débarqué yëpp information boobu rek am ko ko woon ne ko boo yéexul ñàkk laa ilaa yéexati ñàkk rombati rëcc <laughs> gis nga sama sœur bi mais diw lañ ko nar a may rahamukallah alhamdulillah nag yow laa ko yéene woon bi yóbboo nga mettre le turbo defal loo man débarque demain deme wàccal ñëwal loo jàppoon baal boo mayewul yéex ñaaraay bi nee nag man dégg naa paa bi ne ko demal waxtaan ak say mbokk rek boo ñëwee ma rek waa ji débarqué di jaay lu mu man ak lu mu manul ak si rek teg bagage yi cëpp ndékkee see kër gaa yi kay ndékki mu dóor mu mu mu mu dóor leen trente mille ngir ndékki añ jot mu uti mu mu mu mu mu mu mu na nee jëndi yu añ yu baax wendi lu ganaar yu baax ak yu ne ba faa ba paa bi nag commencé xelam di wëlbatikoo yooyu waa ji bàyyi ba ci guddi gi rek mu ne man nag duma fi yàgg damaa ñëwoon ngir labat sa doom bi léegi ñu may loolu noonu boroom xam-xam yépp ñoo dëppoo consensus communautaire que ne loolu dafa xaar voilà bu dee ne bu dee ne waajur xam nga lii nii mooy ne kële yëgul moom kële yëgu ci dara yëgu ci dara moom dañ ne ko rek demal moom nag mu dem di waxtaanee. naan war naa dem Kaolack ndax paa ba fa la ne te moom moom góor gi moom li ma gën mooy jàkkaarloog moom waxtaan moom que di wax téléphone léegi moom mu ngay waajal paasu ñu ngi dëkk Ndakaaru paasu Kaolack suba waa ji moom ci jour boobu di jënti na mbir loolu boroom xam-xam yépp d'accord ne façon mariage boobu dafa xaram voilà ndax lan li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di wax ci xadiisu Seydina Abu Hurayra mu nekk ci saxiixay mu ne walaa yaxtub walaa yaxtub ar-rajul ala xitbati axiihi xatta yankixa aw yatruk yonent bi salaam ne tebu benn góor daldi labat ci kaw labatu mbokkam fekk kooku takkul wala boog mu mu bàyyi mooy mu gis ne waa ji daal bana comme waa ji ñoom demal waxtaan ak say mbokk buñ gisee ne après bon dafa dem mbokk yi ne ko noor conseil wuñ ko ci d'accorduñ ci moom mu ba waa ji yëg loolu moom bu ko neexee mu dem labatil boppam wala sax waaye jox ko ci digal ne ko non man nag man lañ ko waxoon waaye gis naa ne yow bu dee international man ngaa dem man moom euh, non banaa kon yonent ma lay saar sàmm ne wala yaxtibu rajul ala xitbati axi hatta yankiha aw yatu bu kenn benn góor benn julli daal bi daal di dem di labat ci labatu kaw euh, labatu euh, mbokkam fekk takkul walla mu daal di bàyyi naka noonu seydna abdullah ibn umar radiallahu anhuma dafa wax ci xadiis boo xam ne ba léegi mu ngi ci saxiixayn mu ne naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yabi'a ba'dukum ala bay'i ba'd wala yaxtub ar-rajul ala xitbati axi xatta yatruka al-xaatib qablahu aw ya'dana lahu al-xaatib moom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere nit di jaay euh, euh, ci njaayum keneen euh, mooy yow benn waay ñëw comme ñu nekk ci marché bi wala feneen rek wala ci kër wala mu man di deme internet ak yooyu diw ñëw yor benn produit jël comme benn téere bu muy jaay yow nga mu ñëw wax ak kenn ba waxaaleeg waa ji waxaaleeg moom ba nga xam ne jaay rek ci des yow nga jaar ci ginnaaw euh, daal di piis waa kay piis ko mu daal di euh, ne xaaral damay wuyu téléphone wax waaye damay wuyu téléphone dem daal di rocceeku dem ci keneen ki mu ne ko ñaata la la koy jaay na waa nee na ma 5000 koy jaay ak ah, 5000 francs CFA mu man boo dee quatre mille cinq cent ma jaay la ah waaye ñu client la kay xam nga ne même téere bi moom wala même produit bi kii nee nag cinq mille fale yem mu ñëw waa ji ko piis ne ko quatre mille cinq cent yonent naa saab saab nag loolu la tere ne bu kenn jaay ci jaayum keneen walla yaxtib te bu leen bu leen labat ar kenn ci yéen benn góor ci yéen alaa xitbati axi ci labatu keneen fekk bokkam labat fenn bañee xam ne may koo des nga jaar mu jaar ci suufam xatta yatrukal xaatib ba fekk waa jooju noonu bàyyiwul xablawu avant moom muy ñëw di labat si aw ya'dina lawul xaatib wala mu jox ko ndigal comme li ñu wax ne ko man euh, bon man ngaa dem ndax man intéressé euh, ba léegi bokk na ci yiy wane ne lool dafa xaram te loolu moom mooy ijma'u boroom xam-xam yi xadiisu seydina Uqbat ibn Aamir al-Juhani radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullah alayhi moo ko solo mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane al-mu'minu axul mu'min falaa yaxillu lil-mu'mini an yabta'a alaa bay'i axiihi wala yaxtiba ala xitbati axi xatta yadar muy même xadiis yoo xam ne day wax ñu le fii intéressé wala yaxtiba rajul te benn góor bu mu ndax jullit al mu'minu axul mu'min way ngëm way ngëm mu yàlla mooy mbokkam kon nag bu mu ni labat ci kaw labatam fekk kooku bàyyiwul kon loolu moom mooy moom la boroom xam-xam yi dëppoo te euh, loolu dafa xaraam mooy façon boobu léegi nag euh, fii nii bala ñu fi jàll bala ñu jàll fi euh, mooy léegi waaye yow lii mooy mu leer quoi waa léegi nan lañuy xame ne nan lañuy xame ne waa ji moom waa ji labat si ndaw si moom daal dinañ koy bon d'accord booy gars yi d'accord nañ wala déet lan mooy wane ne moom lañ may non ñu ne non euh, li gën dëgër euh, euh, ngiiru imam ahmad rahmatullah alayhi ñoom dañu ne euh, mbir yi ndax ñeneen ñi mooy bu ma waxee ñoom nag mooy ñi ci des kon waxuñ li ñoom dañ ñoom conditionné wuñ ko que affaire bi leer mooy waa ji ñu wax ko lu leer ay demal waxtaan ak comme li ma wax sànq demal waxtaan ak sa mbokk boo ngeen say mbokk bu ngeen ñëwee après ñu daal di lay may ñoom ñoom conditionné wuñ mu leere noonu dañ ne rek waa bu demee ba daal di gaaral li bëgg ba moom après bi mu waxtaanee kilifaay ndaw si. lu leer mu am mu am daal loo xam ne yuy junj ko ne ñoom d'accord nañu bañuñu loolu rek doy na keneen amul droit ñëw di jaaraat ci ginnaaw te loolu benn wax la tamit buñ jëlee ci imam Shafi'i yi ñu ci des nag ñoom dañu affaire bi foog mu leer euh, mooy mu daal euh, leer mais li amaana mooy ne mooy waaj bu dee ne dem na daal ba commencé labat ba ñu wan ko loo xam ne ubbil ko bunt yi wan ko wan ne même ay signes yuy wan ne ñoom d'accord nañu keneen amul droit di fa dem di jaar ci suuf loolu euh, loolu daal mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ndax waa jumbuur mooy ñeneen ñi ci des comme euh, Maliki yeeg Hanafiya yeeg Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne non affaire bi foog mu leer bu leerul waa ji mën naa dem ndax lan xadiisu abu ci euh, num tudd ndaw euh, sa nal Faatimatu bint Qays euh, radiyallahu anha bi mu xam ne ci la ñëw di wax yonent mi alayhi salaatu salaam naan ko Abu Jahm ak Muawiya de moo ibn Abi Sufyaan ñoom ñépp dañoo ñëw daal di koy labat si ñoom ñu ne loolu day wan ne kon affaire bi ndax dafa moom joxagu comme que waxagul woon lu leer dafa ama sëy ba pare moo tax kooku mooy manuñ koo maye lurul moom mu d'accord kon ñoom mu ne Abu Jahm ak Seydina Muawiya ñoom ñaar ñëpp radiyallahu anhu ñëw nañ daal di koy labat si mu ñëw di ko wax yonent mi alayhi salaatu mu daal di koy digal moom yonent mi alayhi salaatu digal ko ne ko takkal Usaama Usaama ibn Zayd mooy ñaar ñu koy labat si yëpp waxul moom moom na d'accord ci kenn mais keneen la ko proposé ne ko léegi euh, ñu ne yonent mi alayhi salaatu salaam bu doon ne loolu noonu il dafa dafa xaraam kon que ne il faut même bu leerul buñ ko xawee buñ leen bu bu amee daal si ñuy wane ne euh, que dàquñ leen wala boog gars yi man na keneen amul droit kon yonent mi alayhi salaatu salaam kononte kon doon na ne non Abu Jahm ak mo Seydina Muawiya woowal ma leen fii lan moo tax ñuy def loolu kan moo njëkk ñëw ñu ne loolu. waaye nag amaana li gën dëgër mooy waxu xanaabila yi këne daal bu xawee am luy wane ne si ñuy xaw a wane ne d'accord nañu këne nit fa du fa dem ndax loolu day bokk ci nga xam ne day lor sa mbokku jullit da ciy dugg ak tamit li nga xam ne mooy mën na am après ay noonoo daal dox seen diggante te loolu boo mën na indi yoo xamante ne nii euh, la. Euh, euh, turda uqba moom daal ay conséquences yoo xam ne du yoo xamante ne nii euh, duñu duñu duñu duñu rafet duñu rafet voilà léegi euh, bu ñu gisee loolu léegi nag mu des beneen beneen laaj waa léegi bu dee ne ab yéeféer la nag bu dee ne ab yéeféer comme xam nga jullit jullit bu góor mën naa takk yée ab juif wala chrétien waaw bu dee ne moom monsieur monsieur yéeféer bi moom daa ñëw bëggoon takk benn yéeféer jigéen benn juif wala chrétien euh, dem ba commencé labat est-ce que kooku ab jullit mën naa ñëw moom daal di fay daal di jaar ci suuf daal di eh, dribble waa ji takk kër takk ndaw si loolu euh, <laughs> loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wute li ëpp ci ñoom dañu ne dañu tere lool non non non te lool euh, mooy mazhabu euh, maali xanafiya yi maalikiya yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne mooy waa jumhur dañ ne non non ndax loolu dangay lor ki nga xamante ne mooy yéeféer boobu noonu moo xam juif bi naroon a ñëw takku bi juif ab juif wala chrétien bi waroon a ñëw takku wala juif bi naroon a ñëw takku de suite yow boo ñëwee jaar ci suuf takk ndaw si même bu dee dagat na loolu danga koy lor ndax yonent mi alei saatu salaam dane laa rajul ala xutba ala bu kenn daldi te lii euh, bu kenn bu benn góor daldi ñëw di labat ci kaw labatu mbokkam euh, ñoom ñu ne lii xaraja maxrajal ghalib ñu ne loolu mafhum bi kenn du ko kenn du ko bàyyi xel ndax xaraja maxrajal ghalib ndax lan mooy këne li ëpp li xew góoru jullit buy takk jigéenu jullit lay takk looloo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam waxe noonu waaye tekkiwul ne góoru jullit bu demee doon takk jigéenu juif wala chrétien que ne yow nga fekk fa benn ku koy def koo xam ne da chrétien wala juif buy waaj a takk ndaw sos que ne yow am nga ci droit déedéet mooy ne loolu mafhum boobu kenn bu ko bàyyi xel ndax lii nii ñépp ci yem mooy ne mu nekk waa ji war a takk ndaw si di chrétien wala mu di chrétien wala juif ñoo ci yem waroo koo lor waaye nag wax lii nii dëgg wax jii nii moom dëgërul waxu xanaa bi lay mooy li dëgër ndax yonent ma ne saasaan dafa li mu wax dafa leer am na ci ci ci ci ci boo xamante ni al mu'minu axul mu'min bu sëy naa Uqba bi al mu'minu axul mu'min jullit bu góor bi mooy mbokk jullit mooy jullit jigéen ak góor ak góor a ci ñoom ñooy ay mbokk kon nag walaa yaxtibu falaa yaxillu lil mu'mini an yabta'a ala bay'i axi wala yastir ala xitbati axi loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam lii ay jullit la wax jullit la wax te kii chrétien la léegi looloo tax imaam euh, borom al-Mughni Ibn Qudaama ne ne ne moom mu ne non lii nii kan ana kan lii dañoo tudd ki nga bañ lor sa mbokku jullit mu leer yéeféer bi da ngaa am boobu boobu boobu boobu kii boobu lien ñu ne loolu mooy li gën a dëgër te mooy mazhabu. ñoom imaam Ahmad ak ñoom imaam al-Awzaa'i loolu it la imaam al-Xattaabi rahmatullah alayhi daal di dëgëral te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër euh, waxuma la lool rek lool rek waxuma la ko waaye loolu euh, kii rek dañ koy wute ki nga xamante ne mooy ne waajoo xamante ne nii euh, waajoo xamante ne nii ba nu ñu tudd kii euh, euh, ab la mooy koo xam ne naankatu sàngara la jullit la mais naankatu sàngara la wala moom nga moom moom moom moom ci kabaa'ir yi rek lay dunde moom mooy yu bon rek lay def loolu rek boroom xam-xam yi rahmatullah am na ñu oo xam dañ ne ku mel noonu boo gisee muy dem ci ndaw su baax bëgg koo tax kooku moom gaawal nga dem kooku mën naa dem ku euh, baax mën naa dem gaaw takk ndaw sos ndax sinon waa jii nii bés boobu ba ñu bàyyee ba mu takk ko sawaay ci problème la koy yóbbu te loolu mën naa détourné li nga xam ne mooy ndaw si euh, loolu mën naa ne waa léegi bu ñu xamee loolu nga loolu yow fii mu ne bu ma comprendre ba ngay wax ba léegi dag ne mbir mi dafa xaram loolu ñépp ci d'accord waa léegi loolu ab acte mais mais léegi bu nit ñëwoon nag fekk benn waaye buy labat ba nga xam ne comme exemple li ñu njëkkoon a joxe waa ji ñu ne ko demal waxtaan ak say waajur rek boo ñëwee ñu may la am benn waay bu débarqué fële moom moo xam euh, ñoko la ko baalu jóge xaw ma fan wala ñooro wala Italie daal di ñëw wala France ak si daal di takk ndaw si ci saas mais léegi léegi yow àtte mooy dafa xaraam mais léegi est-ce que léegi bu ko nit defee nag bañ may ko ndaw si waa léegi sëy boobu moom wér naam wéru dañ naan la lool boroom xam-xam yi naa alayhi dañ cee wute ci ñaari wax eh, wax bu njëkk bi benn ci wax la benn wax la boo xam ne diñ ko fekk ci ngiiru imam Maalik ak imam Ahmad naka noonu imam Daawud mooy tam al-Zahiri këne e, li mooy mazhabu imaam Ahmad Hanabila yi moom de toute façon ñoom règle boobu halil nahyu nahyu yaqtadi al-fasad laaj boobu ñoom moom tout le temps dañ naan day xaraam yonent ma lay saat saam tere na l'islam tere na conséquence yi kii mooy ne ku ko def mbir yi day day nekk loo xam ne dañ koy annuler ndax du baax benn wax la nag que ci ngir imaam Maalik tamit ak Daawud az-Zahiri mooy Zahiri yi tamit noonu la ñoom bu mel noonu dafa xaram mais mariage boobu c'est nul et non avenu dafa neen voilà ndax lan fii annahu yadullu ala anna ala euh, fasadil manhiyi an ndax li nga xamante ne nii mooy li ñu tere fii day wane ne li ñuy tere dafa xaram voilà deuxième bi deuxième deuxième wax bi deuxième wax bi mooy ne euh, te mooy mazhabu jumhur mooy waxu ñoom imaam Abu Hanifa imaam Shafi'i mooy beneen riwaay boo xam ne jëlee nañ ko ci imaam Malik ibn euh, imaam Malik ibn Anas ah nañ ko tamit ci imaam Ahmad ah, ñoom ñu ne ginnaaw biñ nee dafa xaram dañ leen ne ñoom dañ ne. li xaraam fii mooy le fait que ñoom ñu ñëw waa ji ñëw di di labat si ndaw si looloo xaraam waaye nag bu dee ne boo euh, aboutir na mooy rien même ñu may la waa ji mooy bu ñëwee di xutba ci di di labat ci kaw labatu bokkam mooy ne def na lu xaraam am na ci bàkkaar moo xam ginnaaw gi léegi am na résultat ba mu bëggoon may nañ ko faal bi wala mayuñu ko c'est du pareil au même mooy def na lu xaraam léegi nag loolu la yonent bi sallallahu alayhi léegi nag ñu ne. Euh, bu dee nag da koo may dañ ko may nag euh, lañ ko may daal dinay wér ndax lool mooy dañoo wute lii lañu tere li ñu tere mooy mooy mu ñëw di labat si mais waxuñ ne takk bu ci jógee takk boobu dafa xaraam yonent bi alei satu waxul loolu euh, da gis na nag waxu waa jumhur moo gën a dëgg mooy lan mooy ne waa ji def na lu xaraam ndax lan mooy dañu wute xam nga bon bon mooy règle ba kii boobu laaj boobu halil na yu yaqtadi fasa fasaadu man yi yàllu li ci gën a dëgër mooy dañuy xool affaire bi ñu tere est-ce que li ñu tere li ñu tere moom ak affaire bi affaire bi ci boppam dafa nekk partie la mooy ponk la ci pilier la ci mbir mi comme buñ ne euh, sànq euh, ndoxum njàpp mi ñu doon wax est-ce que bokk na ci liy baaxal njàpp satala ji moom bu dee ne satala ji bu dee ne bu bu oor la xam nga dañoo tere lool mooy wax naa la ko sànq yonent na saasan da koo xaraama e, naan ceeg def ci lépp lañ xaraam ci l'islam oor ak xaalis ndax bu oor ak xaalis léegi dañuy xool est-ce que ndoxum njàpp mi mooy bu dee ne sell na mooy ne laab na tey laabalaate mooy est-ce que dafa am lien ak bool bi amul lien ak njàpp bi mooy ne njàpp gi benn affaire la ndab li def ndox mi beneen affaire la bu dee moom la nag bu boobaa mbir yi mooy aljihatul munfakka mooy ñaari façon ñaari wàll yi dañoo wute mooy ne li ñu tere mooy ndab li nga ci nga ko utiliser mais le fait nga utiliser nga ko njàpp gi gis nañ ne ndox mi daal dinay laaj yow def nga li war mooy ne def nga ponki njàpp farataay njàpp yëpp def nga ko matal nga ko ndox mi laal nga lool mënuñ ne sa njàpp dafa yàqu waaye nag def nga lu xaraam li tax le fait que nga utiliser ko ci ndox moo xam ne ci bool boo xam ne or la même chose nag moom la ñuy wax fii mooy ne li yonent ma saab-saab wala yaxtibu ahadu ar-rajul ala xitbati axi mooy ne loolu la tere labat ci kaw labat léegi nag bu ci te mariage amee mooy ne mariage boobu waa ji def na lu xaraam la fekk mu daal di labat ci kaw mbokkam waaye nag mariage bi comme que ponk yi mat na charte yi mat na lépp mat na ñu ne mbir mi dafa baaxul te loolu amaana te loolu insha allah mooy li dëgër te mooy waxu jumhurul ulama rahmatullahi alayhim imam ibn rushd rahmatullahi alayhi ñu ne ko am na bu des de ñeent nga ñu waxoon te ñett lañ gis-gis nañ nikaahu shighar muy échange bi mariage échange ni xaak ni xaakal muhallil di nikaahu mooy baaro yógoo bi ak nikaa al xitba ala xitbati axi di takk takk boo xam ne mu nga jóge ci labat ci kaw labatu mboolo sa sa mbokk léegi ban moo ci des mu ne wa nikaaxul mutaa mu ne nikaaxul mutaa mooy li nga xam ne mooy mariage temporel ah. mu ne moom imaam Ibn Rushd loolu liy wa ne moom dafa xaraam dafa bari ah. moo tax mu fa innahu wa in tawaaratil wa in tawaataratil axbaaru an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi tahrim illa anna xulifat fi lwaqti alladi waqa fii tahrim mu ne même bu dee ne ay tawaatur da cee am ay xadiis yoo xam ne àgg nañ ci darajaay mutawaatir l'imam eh, as-Suyuti wax ne eh, moom bi mu jàpp ne moo gën a dëgër ci wax yu bari yooyu di wax lan mooy mutawaatir xadiis mutawaatir mooy boo xam ne dix personnes ñoo ko jële ci mbooloo mu toll ni dix personnes ñu jëlee ko mooy jëm kaw à partir de dix daal jëm kaw jëm loolu mooy li nga xam ne bu amee ay génération génération loolu mooy xadiis boo xam ne mutawaatir la comme li nga xam ne mooy xadiisu al-masal al-xuffayni comme li nga xam ne mooy di masa ci li nga xamante ne nii mooy xufu yi ci kawas di xufu yi yooyu yëpp loolu mooy mutawaatir léegi mu ne même bu dee ne loolu noonu am na ci même bu dee ne am na nas boo xam ne nas ay ay ay yu bari yu jële ci yonent bi yoo xam ne àgg nañ darajaay mutawaatir mooy loo xam ne ñoom ñëpp mënuñoo dëppoo di créer benn mbir xam nga man nii masuma dem Los Angeles masuma faa dem mais manumaa taxaw ne. non Los Angeles amul man nan laa xamee ne Los Angeles am na mooy ay mboolu ay nit ñu bari di wax ne Los Angeles am na man sax ñii naan falaa jóge ñii naan way moi je vais à Los Angeles man loolu laa ko xamee ah mooy ne ñoom ñépp nga gis da gis ñoo xam ne ñu weex lañ ne ñoom dem nañ Los Angeles gis ay noirs yu dëkk yoo xam ne ma suñoo gis ñële ne dem nañ Los Angeles nga dem ci arab yi ñu ne nga gis ko ñu naan man dem naa Los Angeles loolu lépp dalay war ne ñii mënuñoo dëppoo noonu daje fenn dëppoo ne nañ fenn affaire bi créé na Los Angeles am loolu mooy lu mel noonu mooy mutawaatir comme alquran noonu lañ ko amee voilà léegi euh, mu ne moom imam euh, Ibn Rushd rahmatullah mu ne wa in tawaatarat bihi al-axbaar même bu dee ne ci nikaaxul muta euh, xabaar yi dañu ñëw mutawaatir bi wane dafa xaraam soof que fii problème fii nga xam ne nag fa la wute bi am mooy kañ kañ illaa anna xulifat fi al-waqt alladhi waqa fi kañ lañ ko tere nag foofu nag fa bi ab ndax nag six wax am na ci kañ lañ ko tere six yoo xam ne yépp imam al-Hafiz ibn Hajar al-Fath loolu euh, je préfère je préfère je préfère euh, bés bu ñu ñëwee ci ghazwatu ndax foofu lañ njëkk a fa la ko yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis bi nga xam ne mooy bu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu wardaata mu nekk ci as-saxiixayn mu ne moom Seydina Ali ibn Abi Taalib doon ko wax Seydina Abdullah ibn Abbas ne ko inna nabiyya salla ndax dafa déggoon Seydina Abdullah ibn Abbas naan nikaaxul mutaa dafa dagal euh, am na ci benn riwaaya moom mu ne ko imam Seydina Ali radiyallahu anhu ne mahlan ne ko ah, ah, ibn Abbas defal attention defal dànk ndax naha nabiyu sallallahu alayhi wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tere anil mut'a inna nabiyya yëgal ne Abdullah ibn Abbas dégg naa nga naan mbir mi dafa dagan mut'atun nisa muy mariage temporel nga xam ne dangay ngay jox ndaw si lenn après su nga chartal ak moom une semaine ngeen nekk ngeen marié wu une semaine wala trois mois wala yu mel noonu euh, loolu noonu après euh, bon mu jeex bi mu déggee lool mooy après ab jarul ñu naan sas naa sëy bee ta ta mooy ne du ñu mën a doonante mooy ne doonante du mën a am te mooy du ñu mën a tamit non seulement ngorowante du dox ci ñaar ñooñu doonante du am waaye tamit beneen affaire mooy ne euh, euh, du am du am euh, nu mu waa du in du e, du nekk loo xam ne lu obligatoire la mu daal di di dépenser ci ndaw seeg yooyu yooyu amu ci léegi mu ne Seydina Ali ibn Abi Talib bi mu déggee Seydina Abdullah ibn Abbas di wax naan loolu dagan na mu ne ko mahlan ya ibn Abbas ne ko attention yow ibn Abbas yow Abdullah ibn Abbas ndax kat inna nabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naha anil mut'ati wa an luhum al humur al ahliya zaman Xaybar ne ko yonent ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere al muta mariage temporel da koo tere ak li nga xamante ne nii mooy yàppu mbaam mbaam domestique yi mooy mbaam nëex nëex yooyu nekk ci kër yi te ñu di mbaam mbaam lan lan an a a chapeau n e aan boobu mbaam moomu yonent yàpp boobu lekk ko yonent ba saa saa da koo tere zamana ah, fois boo xam ne ci la ko yonent ba waaye it am na yeneen riwaay yuy ñëw di wane que ne yonent ba alayhi la ko tere am yeneen yuy ñëw ne ah ghazwatu Tabuk la ko tere am ñaata waxoon ko jàppal xaybar fatxu Makka ghazwatu Tabuk muy ñett am boo xam ne xajjatul wadaa mooy aju tàggatoo gim gim gimu tàggatoo ak lan am ñu ne umratul qadaa wala umratul qadaa mooy bi nga xam ne ci la doon ñëw doon euh, mooy juste boobu ak Xaybar sorewul mooy bi mu bi Xudaybiya bi mu ñu ne ko du ngeen fi du ngeen du ngeen du ñëw fenn ziyaara ji Kaaba bi waa Makka tere leen ne leen ca année bi ci jot am na ñu ne ci boobu la ko tere am na ci beneen cinq boobu sixième bi ñu ne amu Awtaas Awtaas soriwul ak bi mu ubbee Makka euh, boobu noonu euh, ñu ne Awtaas foofu la muy six wax yoo xam ne yooyu imaam al-Hafiz na ko noonu imaam Ibn Rushd tudd na leen imaam al-Hafiz Ibn euh, Hajar moom dafa indi riwaaya yi daal di ci étalé wu complètement rahmatullah alayhima léegi mooy ne yooyu Euh, lan laa dama doon wax mooy six ay wax looloo tax mu ne illaa imaam ibn Rushd ne illaa anna xulifat fi al-waqt alladhi waqa'a fi at-tahrim sauf que même bu dee ne am na riwaay yu bari xadiis yi mutawaatir yuy ñëw di wane dafa xaraam nikaaxul mut'a ni mariage temporel sauf que kañ lañ ko tere loolu dafa am ay dañ cee wuute riwaay yu bari six riwaaya Xaybar umratul qada kële euh, fatxu Makka walla xajjatul wadaa wala li nga xamante ne nii mooy Awtaas ak ghazwatu Tabuk loolu di siis wax yoo xam ne je préfère je préfère bu ñëwee ci ghazwatu Xaybar incha allah bay wax ci yooyu ci àtte yi nga xam ne ñoo génn ci xare Xaybar incha allah bu defee ñu daal di ci. indi li nga xam ne moom la imaam alxaafis wax waaye nikaaxul mutaan ci gàttal moom mooy ñeenteel façon bi nga xam ne moom dafa xaraam léegi euh, mooy ne kon wax nañ la xaraam bi euh, loolu moom la boroom ñépp ñoo xam ne ñuy sukkandikoo seeni wax loolu lañ wax jamaahirul ulama ñenn daal ñoom ñoo ko fi ñoo koy daganal mooy siiti ñoom ñoo koy daganal te ñooñu seeni wax jar da bàyyi xel léegi euh, ndax yii dafa leer mooy ñoom Seydina Ali radiyallahu anhu mi ñuy wax mi ñuy wax ni moom moom lañu topp ak yépp moom ci boppam moo ne Seydina Abdullah ibn Abbas loolu kañ la ko wax kañ la ko wax moo ne abd ah Seydina Abdullah ibn Abbas loolu c'est bien après yonent bi alayhi salaam la ne ba mu déggee Seydina Abdullah ibn Abbas di tere loo loolu dafa dagan la ne ko ma lan ibn Abbas dafa attention yow am di Abbas ndax yonent bi alayhi salaam da koo tere ama Xaybar ca sixième année ba ko tere jàpp septième septième année bi ci la ko yonent bi alayhi salaam tere euh, loolu kon euh, loolu mooy euh, bon léegi mooy Xaybar wax naa la kon riwaaye Seydina Ali bi nekk ci Sahihayni que ne yonent bi alayhi salaam da ko tere waaye après. ah mu daal di ciy joxewaat permission ah amul ak yeneen yiñ la wax yépp mooy fatxu Makka comme li nga xam ne noonu la ñëwee ci xadiis wi nekk ci saxi imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi bu ar-Rabi' Sabura mu jële ko ci baayam moom mu ne xare naa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Makka nee na ñu nekk fa quinze jours yoo xamante ne nii ñoom yonent bi alei satu salaam fa addina la mu permettre ñu jox ñu ndigal mooy la xaraamoon mu jox leen ci ndigal nag loo xam ne euh, mooy ñu daldi fii mut'atin nisa ñu def mariage temporel ak yenn jigéen foofu léegi loolu di benn affaire ginnaaw gi yonent bi alei satu salaam daldi koy tere tere boo xam ne aw Awtaas ak tamit lan fathu Makka mooy tere goo xamante ne nii euh, li euh, nun tudd euh, ñi wax qada umratul qadiyya umra noona umratul qada mooy xajjatul wadaa foofu nga xam ne nit ñépp mu gën faa leeral tere gi te boobu dane nag ilaa yawmil qiyaama donc suñu boroom tere ki yonente mi alei satu selaam tere na mo temporel bay da ilaa yawmil qiyaama ba yawmil léegi nag nga ne ma mais am na am nay saxaaba yoo xam ne après dañ ko doon dee ñoom dañ ko doon def comme Seyna Jaabir mu ne ñoom dañ ko doon def dañ naan la loolu noonu ak ña ko doon def mooy ne tere bi àggul ci ñoom yëguñu ko yëguñu ne yeneen ci ma sa san terewaat na ko ginnaaw ba ñu yëgee ne tere woon na ko avant waaye ginnaaw gi ah, Seyna Abdullah ibn Abbas loolu la doon wax gis nañ li xam ne loolu la ko Seyna Ali ibn Abi ne ko defal yow Ibn Abbas ndax yonent ma ne saa saam tere na mariage temporel bésu Xaybar léegi nga ne mooy ndax Seydina Ali radiyallahu loolu am na ndax riwaayu Sufyaan ibn Uyayna bi dane moom euh, que ne li Seydina Ali ne moom lañ tere bésu Xaybar mooy lekk li nga xam ne mooy euh, yàpp yàpp mbaam sëf yi loolu lañ tere maamu Xaybar waaye yeneen ku këne mariage temporel mooy waxul kañ la te loolu ah bien après la loolu benn riwaay la boo xam ne bu dee riwaay imaam Ibn Uyayna ak yi ñëw di jàppale yooyu dina baax nee nag dina dëggal lool mais am na yeneen yu wane ne Seydina Ali ibn Abi Talib dane naha anil mut'ati comme biñ la wax sànq dane naha yonent bi alayhi salaam dafa tere anil mut'ati wa an luhumil humuril ahliya zamana xaybar xaybar ñaar yooyu yëpp la ne ñoom la tere bisu xaybar mooy ne nag Seydina Ali ibn Abi yeneen yi man na koo bañ a yëg wala mu yëg ko mais pour insister ci le fait que zamanu xaybar ni nga xam ne mooy tere bi ko Yonent mi sallallahu alayhi tere foofu mu daal di sukkandiku ci loolu wax ko Seydina Abdullah ibn Abbas kon loolu mooy façon mariage yi nga xam ne dañoo xaram mooy mariage temporaire damay dem fenn bon man. je vais euh, en Europe mais nag man du ma fa yàgg ndax sama mission bi euh, euh, un an laa fa war a def benn sama diplôme bu ma fa war a am ndax man fonctionnaire laa fii bu ma demee nag damay takk benn jigéen à condition mooy dañuy def un an après mu jeex wala man six mois laa fay def mu jeex ma chartal loolu loolu yëpp dafa xaraam te yooyu dafa bokk ci nga xam ne amul kenn ci jullit ñi surtout léegi nii mooy ne loolu amoon na wute ci saxaaba yi ndax ñeen ñi yëwuñu ko mais ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom ñëpp dañ ne ak riwaay yoo xam ne loolu nag dinañ ci gën a ñëw insha allah ci bu ñu àggee ci ghazwatu Xaybar bay xool yi ñuy jàngat yi jóge ci xare boobu insha allah dinañ gën a ñëw ci li imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi wax kon tey gis nañu façon mariage yi nga xam ne dañoo xaraam bii di ñëw insha allah dugg ci yi nga xam ne nag mooy ginnaaw bu buñ gisee lool xam nañ mariage yu baax ak yi ñu xaraamal léegi nag mooy ne euh, bu ñu mayee ndaw si conseil yi nga xam ne soxla nañu sopp nañu ni ko may ak waajuram yeeg yooyu daal di koy waajal ci lool dénku ko buñ paree ci lool ñu daal di gis peut euh, ñu gis xuquq bayna zawjayn li nga xam ne mooy àtte diggante